ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ñu yeggale insha allah fi ñu tolloon ci Tayssîr bi euh, kon gisoon nañ ci ba xalimu yaa xaqu yaa wakiilu maajidu yaa xafuuru yaa xayu yaa qayuumu yallaahu hmm? ba foofu neuf bi waaw ba ci yaa xayu yaa qayyum yàlla waxoon nañ ne yaa xayu yaa xayul qayyum moo dagale tur yàlla yi nga xamante ne dañoo aju ci meloom yi ak jëfam yi xayu qayyum Seydil Haaji Malik radiyallahu ta'ala anhu bi mu ne shakuru jami'u ya majidu rabbiya ya kabiru ya muqsitul azimu ya Allah yow mi nga xam ne yow yaay ki gërëm ki gërëmu tey gërëmi maanaam mooy reconnaissance dafa am sans borom subhaanahu wa dafay def jël nit jël jaam yi leen bind leen defal leen mboolem xéewal yi ñu am moo ko def ba pare wëlbatiku ni leen li ma laaj li ma leen laaj ci jëf bariwul ba noppi dinaa leen ci fay lu dul jeex ci biir lu bariwul loolu ngeen di jëf ma fay leen ci lu dul jeex loolu mooy vraiment ak ngërëm ku fees dell ngërëm la maanaam reconnaissance sa temps bi li ma la ci laaj bariwul juróomi junni laa la laaj ci bis bi juróom fexeel nag tuur nag ba def ko bul wut benn lay mas waay waaw gaañu na kon sama borom subhaanahu wa ta'ala maanaam dafa nekk koo xam ne dafa dafay gërëme maanaam maanaam shakir mooy kuy gërëm shakur mooy dafa fees dellu di gërëmaate jikko bii nag nit tamit daf koy jikkoo sama borom subhaanahu wa maanaam am na ñu ngi ko ràng ci biir mbindeefam yi ci diggante ñoom ak seen borom ak ci diggante ñoom ak seeni morom mooy ashukr moo la sama borom ne man shakara fa innama yashkuru li nafsi man yashkur yashkuru li nafsi képp kuy gërëm boppam la gërëmal maanaam reconnaissance bi nga nit ki di am par rapport ak boromam xam ni boromam moo ko bind te it war naa mën a dellu ci boromam ci lépp subhaanahu wa gërëm ko ngërëm nag fokk mu am jëf maanaam gërëm fokk jëf ànd ci moo tax sama borom di wax masalan i'malu ala daawuda shukran wa qalilun min ibadiy shakur jëf leen yéen waa alu daawuda yéen waa kër da yénti àl daawuda ala nabina alayhi salatu wassalam am daawuda ak mu ne jëf leen shukran jëf ga moom ngërëm la maanaam i'malu ala daawuda shukran jëf leen jëf jaam moom maanaam jëmmi jëf ji ci boppam mooy le fait que mooy reconnaissance bi mooy gërëm bi mu ne wa qalilun min ibadiy shakur ak néew nag ñoo xam ne shakur lañ maanaam yegg nañ degré nekk shakur am na nag ñoo am ne yegg nañ degré nekk shakir shakir mooy lan mooy ash-shakiru huwa alladhi yashkuru ala al-mawjud wash-shakuru huwa alladhi ala al-mafqud ash-shakir kii gërëm mooy ki nga xamante ne degré maqaama la ci ci degré spirituel ci maqaamaatul yaqin yi la bokk mooy les sept degrés spirituels ci sept yooyu ci la bokk ashukur mooy di gërëm ne être reconnaissant par rapport à son Seigneur subhanahu wa loolu ci degré yooyu la bokk nit ki bu demee ba nga xam te xolam fu mu toll day teewlu xéewal yi ko borom subhanahu wa ta'ala defal yi nga xamante ne subhanallah ci wér gu yaram gi mu ko jox en tout cas une partie ci wér yaram gi mu ko jox ci xel mi mu ko jox ci def gi mu ko def nit ci may gi mu ko may ah, ah, ah, euh, maanaam yi mu ko jox yépp rek xéewal yoo xamante ne amul benn ci yooyu yoo xamante ne maanaam mën naa taxaw tey ne daf koy sant yàlla daf ko koy gërëme daf koy da koy mën am reconnaissance par rapport ak boromam waxuma laa xéewal yi nga xam ne nag moom bokku ko maanaam <laughs> bokku ko nit ñi maanaam daf koo bokkul ak nit ñi parce que dafa am xéewal yoo xam ne dañoo général le fait ngay nooyi affaire bi naturel ngay gis affaire bi naturel ngay dégg nga toog sa karaw di sax naturellement nga ndox boo ko laalee ndox mi sa yaram ndox mi du la feebar parce que am na ñu mel noonu nga ah, eh, am ñoo xamante ne problème mu air bi dugg ci moom problème mu nooyi bi ci boppam lañu am am ñoo xamante ne seen ya bi munuñ ci dara et cetera nga boole boole xéwal yi nga xamante ne ñi ngi ko bokkal ci ñi ngay gis bëri nañ jant bi di la tàngal am na ñoo xam ne problème mu jant bi la bu leen jant bi tàngooru jant bi bu leen laale dañuy feebar te loolu day day tax ñu wekkee dañuy de doon ñu fi nekkati ah ak yeneen ak yeneen ay xeeti xeeti xeeti xéewal la yu nit am ah nit waaw nit xam nga su lekkul day dee te pourtant yàlla nga koy xéewale muy am lu muy lekk ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp mu nekk yoo xamante ne dañoo ah mu nekk yoo xamante ne nit ki ciy jàllar bi ku saa su ne suba ngoon guddi bëccëg waxuma la ak xéewal yi bi ci gën a màgg mooy xéewalu l'islam ah moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan ko wax alhamdulillahi ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'ma sant yàlla sant mboolem xaaju sant yi aji sax la ñeer buur yàlla subhanahu wa ta'ala dëgg dëgg sant yàlla daal xam ne muy sant boppam sant na boppam maa ngi répété waat sant boobu mu ne ci xéewalu lislaam gi ma jox waaye loolu rek doy na xéewal alhamdulilah ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'ma mu bokk ci nit ki le fait que xolam di représenté wu yàlla saa su ne muy fàttaliku mboolem xéewal yi ko yàlla defal yi nga xamante ne dañu général ak yi particulier parce que kenn ku ci nekk tamit am nga ay xéewal yoo xam ne daf la particulier ci yow yooyu yëpp nga di ko sant foo toll le fait nga koy gërëm noonu di ko konta sa xol tout le temps di teewlu loolu loolu mooy loolu nit bu yeggee foofu xam leen ni yegg na ci yàlla boo leen déggee diw yegg na ci yàlla mooy nit ki bu demee ba nga xam ne jamono ju ne xolam mi ngi sant yàlla mooy yegg na ci yàlla mooy moo tax même boo jógee ci suuf di dem ci kaw xam nga suratul Fatiha ni mu ñëwee dafa joxe étape spirituelle yi nit ci évoluer mais de haut en parce que alquran bi muy wàcc nii la wàcc ñun ci suuf comme li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne alquran dafa am mu ne alquranu laha tarafaani alquran dafa am ñaari cat benn cat bi moo nekk ci nit ñi beneen cat bi mi ngi ci yàlla maanaam buy wàccee bi mu wàccee nii te alquran foo suratul fatiha mooy alquranul azim alquran bu mag bi mooy suratul fatiha alquran bi alquran mais bu mag bi dëgg dëgg dëgg mooy suratul Fatiha alquranul azim maanaam moom rek englobé na alquran ak tawraat ak injil ak zabur bon léegi évolution yi ni mu demee boo jógee ci suuf di jëm ci kaw di jëm ci borom bi subhaanahu wa dafa am dangay ngay ci walla daale na mooy d'abord nga def tout ba bañ bokk ci ñi riir parce que en fait nit ki su xamul ni muy appliquer mooy li doon wax sax affaire diinam su ko xamul du mën a dem fenn maanaam première pas yi la du am moo tax Iblis laanatullahi alayhi bi mu nee bi mu waatee yàlla daf koo rëbb laanahullah wa qaala la attaxi la attaxidanna min ibadika nasiban mafruda giñ naa ni dinaa jël ci sa jaam yi paar bi nga xamante ne moom nga dogal ne ñoom dañuy dem safara dinaa leen jël yóbbaale leen biir safara waaw dinaa fexe ba taaye la part du lion comme ni ñu koy waxee yóbbu leen safara projet bi lan la mu ne la uddul lan la xut giñ naan danaa leen sànk parce que dalal mooy foofu la njëkke nit ki bu demee ba xamul boo fexe gis nga nit boo ko bëggee sànk fexeel ba bu mu xam Iblis loolu la def fexe na ba xamul parce que ki xamul en fait da dul xam gravité affaire yi pour moom dara xewul moom dara day yëgati complètement day nekk ci ignorance ak négligence ak insouciance totale mooy ku xamul waaw moom lu comme di naan diw xamul lu géej gi di riir eh, géej gi day riir eh, du ko dégg du ko sax xam yàlla nañu yàlla léegi soo fexee nag ba fexe ba xam mais nag xam pour jëfe la soo ko jëfewul da ngay bokk ci almaxdubu alayhim ñu yàlla rëbb ñi yàlla mere parce que ki xam ba pare jëfewul kooku day am merum yàlla subhaanahu wa ta'aala yàlla nañ ci yàlla musal léegi su fekkente ne jóge na ci groupe boobu muy jëfe buy appliquer ci biir application bi day daal di dugg ci alladina an'amta alayhim ñu yàlla xéewale nag et cetera toppal lool toppal lool sommet bi nag mooy alhamdulillah mooy sommet bi sant yàlla mooy degré bi gën a kawe mooy degré xam ne moo tax yenente bi sallallahu alayhi bi mu amee degré bi gën a kawe dafa am maqaamul mahmud mm-hmm. ndax sant gi sant yàlla yowmal qiyaamati nee na bu ma sujjootee ci kanamu arash danaa sant yàlla sant yàlla yu may wax yoo yu may yenkewal yu may inspiré yu may révélé yoo xam ne xaw ma ko woon yoo xam ne suma ko woon a xam sant yàlla yooyu ci la ko yàlla ne ko jugal nag sal toota washfa'tu shaffa jugal nga laaj ñu jox la nga ramm lu ñu ramm la nee na moo tax liwaa ul hamd mooy drapeau cant bi moo koy yor yowmal xiyaamati aadama wa man duunahu taxta liwaa i yawmal loolu la wax aadama ak ñeneen ñëpp ñi ñi ñi ñëpp di nit ñi ñi ñi ko ñi ñëw ñëpp ci ginnaawam ci sama ronuk drapeau boobu la nekk yawmal qiyaamati sallallahu alayhi tax yenente bi sallallahu alayhi turam ñu tudde ko Muhammad ak Ahmad ndax tur yi bari nañ waaye yenente bi sallallahu alayhi bi mu gënee ñëpp ndax dafa gën a sant yàlla ñëpp moo tax moo gën ñëpp moo tax ahmad mooy ahmadul hamidina mooy ki gën a sant ki gën a sant yàlla ci ñuy sant yàlla wala boog ahmadul mahmudina mooy ki gën a santu ci ñi yàlla sant ak ci nit ñi di sant moo tax muhammad ci hamdu la jóge sant moo tax xasan radiyallahu anhu mais wa damma isman nabi isman lahu ida qaala fi xamsil muazzani ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi luy jullahu fa dul arshi mahmudun wa hadha muhammadu sallallahu alayhi wa sallam mu ne sama borom subhaanahu wa taala dafa jël turam moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam takkale ko ak turam moom yàlla yàlla du nangu ko tudd laa ilaha illa ba pare tegu ci muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam yàlla soxlawul loolu soxlawul loolu mu xaral ko turam wa suqalahu min ismihi mu def xolal bu noddkat moo tax ci juróom yëpp dañ naan ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah xattaa ci taay ci biir julli ci place bi gën a tedd nga dem ba war a jeexal sa julli taxaw ci kanamu borom bi subhaanahu wa ta'ala yàlla du nangu nga wax ashhadu an laa ilaha illa lu dul nga wax ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi mu ne wa shuqalahu min ismihi yàlla dafa xar dafa jël turam moom yàlla mu xaral ko xaral ci tur yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa shuqalahu min ismihi liyu jillahu ngir mu yëkkati ko màggal ko màgg boo xam ne màggaay boo xam ne maanaam majesté boo xam ne dafay weesu xelu mindeefi mënuñu ko imaginer mu ne fadlul arsh boroom arsh mooy almahmud moom mooy ki ñuy sant bu ñuy wax alhamdulillah alhamdulillah allah allah wa hadha ki may tagg sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam muhammadu gis nga muhammad mooy ki nga xamante ne dafa bari luñ koy sant jikko yuñ koy mën a sant ba waa asamaan sant ko waa suuf sant ko mooy jikko jo jikko sant ngërëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la incarné ci zahir ak ci baatin ku la ko gën a incarné moo la gën a jege yàlla jeex na nit dina am jikko boobu mais ash-shakiru ki nga xam ne yeggul ci degré shakur ash-shakir mooy kiy gërëmaater ki reconnaissant mooy ki nga xam ne moom bu ko yàlla joxee mu sant yàlla au moins moom bu ko yàlla joxee mu ne alhamdulillah ba pare li muy li ko yàlla jox du ko jëfandikoo pour def ci lu bon su fekkente ne dangaa dem bay mooy borom bi subhanahu wa ta'ala mooy ko ci feneen fu bokkut ak suufam si ak asamaanam si su fekkente ne dangaa dem ba nga di ko moy bul utiliser au moins yaram bi mu la bindee ak xéewal bi mu la defal it ku la aal ay bëtam nag dangay xool fi ko neex ah loolu mooy nit ki kon su defee lu dul noonu war nay wëlbatikuwaat xam ne li mu def du noonu au mu delluwaat ci boromam te bañ hmm? te bañ a jàpp ne garaawul en ah, kay garaaw na ah kon kooku mooy shakir ash-shakur kiy gërëmaate nga xam ne dafa doon complètement tur bi mooy ki nga xamante ne moom yashkuru alal mafqud moom day gërëm yàlla di sant yàlla ci lu mu ñàkk lu mu amul bu ko yàlla xañee day sant day wër day wër ko di ko sant koo koy shakur ñooñu nag ñooy am ngërëmal yàlla subhaanahu wa ta'ala diggante xamdu ak shukur li leen wutale mooy xamdu ci làmmiñ lañ koy defee moo tax wax alhamdulilah mu jeex xol bi yëg ko ginnaaw bi nga yëgee mboolem xiiwal yi la yàlla defal nga yëg doole boobu ci sa xol nga ne alhamdulilah kooku sant shukr jëf moo koy def yaram moo koy def mooy reconnaissance il faut nga def dara luy wane ne sant nga yàlla sauf que fu ñu boolee xamd ak shukr su fekkente ne dañ leen indi ci benn aaya wala ci benn xadis wala ci wax ju duñ général bi ñu joyal sant buñ ko waxee ngërëm day dugg ci biir mooy shukr day dugg ci biir su ñu waxee shukur xam day dugg ci biir sauf que suñu leen dajalee su ñu leen boolee teg leen alhamdu wa shukru ma'an lillahi boo ko waxee bu boobaa nag xamdu day am sensu boppam shukur am sensu boppam comme albirru wa taqwa mbaax ak ragal yàlla mbaax mooy ragal yàlla suñu leen boole ñu waxee albirru ci benn aaya wala xadis ragal yàlla day duggaale ci biir ñu waxee ragal yàlla rek mbaax day duggaale ci biir waaye su fekkente ne dañu ne al birru wa taqwa comme taawanu alal birri wa taqwa jàppalante leen xeetalante leen dimbalante leen ci mbaax ak ragal yàlla boobaa mbaax day am sansam ragal yàlla am sansam mbaax mooy lan bu boobaa mbaax mooy jëf yu baax yi ci boppam def farata yeeg sunna yeeg ngëneel yi taqwa bu boobaa ragal yàlla mooy bàyyi mooy yàlla yi bàyyi bàkkaar yi ak bàyyi yi ñuy tere loolu boobaa mooy ragal yàlla yatim maanaam miskin faqiir ak miskin tam ñoo nuru foofu bu ñu ko waxee rek moom le miskin day duggaale ci biir bu ñu waxee miskin kese faqiir day duggaale ci biir mais su fekkente ne faqiir ak miskin nag léegi dañ leen a teqale comme innama sadaqatu lil fuqara wal masakin ba aaya ba jeex faqiir ak miskin boobaa nag kenn ku ci ne day am sansam bu boobaa faqiir mooy ki nga xamante ne moom amul dara dara dara mais vraiment dara mooy pauvre au vrai sens Euh, mooy am na nu ñu koy waxee ci tubaab nécessité nécessité alors que miskin mooy ku nekk dans le besoin rek xam nga nekk dans la nécessité ak nekk dans le besoin du benn naa xam nga différence voilà léegi <laughs> euh, <laughs> parce que nécessité moo ëpp doole ah ci misaal par exemple bu fekkee nit ki nga xamante ne moom. Hmm. am na. Hmm. mais bés am lu ko gàllankoor par exemple mu yoroon porte monnaie am. waaw xaalisam jeex waaw waaw amul lu ko yóbbu. Hmm. kooku miskin la wala. kooku faqiir la jamono jooju. jamono jooju waaw. parce que yooyu yëpp ay mbir la yuy gaaralaate parce que nit comme liñ la waxoon nit moom bi zaati yi maanaam mooy par son rek la nekke yi ci des yëpp dañ koy gaaral mën ay attribut la rek yu mën a am nekk ci moom yu mën a dem ci moom yu mën a jóge ci moom léegi faqir en fait mooy ki nga xamante ne par exemple moom day foraatu lu mu dundee wóorul sax mu am maam bu dundee tey wóorut mu am suba waaw wala dencut lu mu lu mu lu mu lu mu ndekkee suba suba su xëyee day débrouiller waat kooku faqir la miskin mooy ki nga xamante ne moom li muy am dana ko doy gaa mais bu ci fajee aajoom yi rek après day jeex de ce bu ko dara bettee mu am problème kookoy miskin mooy smicari <laughs> ñoo ñooy miskin en fait noo kooku du lekk asaka ko kook day lekk asaka waaw miskin day jël asaka voilà voilà mais voilà mais fakir la ñuy jox priorité <laughs> voilà miskin moom day lekk asaka bu baax Euh, <coughs> moo tax miskin am na lu muy def moo tax xool ci aaya bi nekk ci sooratul euh, sóoratul kahfi bi mu naan wa kaana mba dina euh, amma safinatu fa kaanat li masakina ya'maluna fil bahri gis nga gaal gi nga xamante ne moom la Seydina Xadir alayhi salaam mu maanaam xaroon mu ne boo gisee ma xar ko dafa fekk na ay miskino ko moom ci ñoom ci la liggéey ci géej gi mooy kon ñoom am na lu ñuy liggéey di mën a am lu ñuy foraat di yor bokkut ak kee nga xamante ne moom yorut dara yaakaarul fenn dara day def rek waaw kooku moom mooy mooy faqiir ak miskin yooyu nag dañoo dañoo dañuy dañuy faral di am ah ay baat yoo xamante ne dañuy mën di bokk mais suñu beroon kenn ku ci ne day yor sans su boppam léegi ki nga xamante ne moom day sant ci loo xam ne amul xoola comme li Jaafar as-Sadiq radiyallahu anhu waxoon benn kenn ci suufi yi ci Iraq dafa ñëw jóge dafa ñëw ñëw ne ko euh, Jaafar as-Sadiq radiyallahu anhu sayyid do sëtu Sayyidina Ali la sëtu bi la sallallahu Jaafar moom papaam mooy Muhammadul Baqir Muhammadul Baqir papaam mooy Aliin Zeynul Abidin papaam mooy Al Husayn papaam mooy Sayyidina Aliin karramallahu wajhahu radiyallahu anhu voilà Euh, léegi Jaafar Sadiq radiyallahu anhu bokk na ci sëriñu imam Malik d'ailleurs ci biir lalu ci kaw lalu bi muy génnee àdduna dañ koo laaj kan moo la doon dëgg dëgg dëgg mu ne Malik la ah, imam Malik moo ko doon moo doon rigueur bi moo tax rigueur bi nekk ci imam Malik yu ci bëri ci Jaafar Sadiq moom la ko jëlee radiyallahu anhu léegi dañ koo laaj ne dafa ñëw benn suufi jóge Iraq ñëw mun a ko waaw yéen foofu xaalu yéen seen gaa yi yéen taalibe yi maanaam yéen ñi nga xam ne yéen a yëngu ci tasawuf foofu ci Irak lan mooy seen xaal mu ne ko ñun suñu amee suñu amee dañuy gërëm kontaan sant yàlla suñu ñàkkee muñ fu ñu amee xam nga loolu jikko ju baax na wala bu ma amee sant yàlla vraiment bu ma ñàkkee muñ muñ ah nee na mu ne ko euh, lii nga wax de fii ci Madina xaj yi moom lañu ñu mel noonu la mel xaj yi boo leen joxee dara ñu kontaan gërëm boo leen joxul ñu muñ xaj yi noonu lañ ñu mel fii <laughs> ah mu ne ko ah waaw kon yéen lan mooy seen xaal yéen waa tasawuf fii ci Madina mu ne ñun suñu xaal mooy suñu amee sant suñu ñàkkee joxe ko gën a sant ñun loolu mooy suñu xaal <laughs> suñu amee dañuy sant alhamdulilah yàlla jox nañu waaw suñu amee suñu suñu am suñu amee suñu amul voilà noon suñu amul lañuy sant voilà suñu ñàkk suñu amee lañu koy joxe gën a sant voilà loolu la ñun loola suñu xaal kay jikko la ci biir nit ñi tamit nit ki ni muy doxalee nit ñi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam man yashkurullaha lam man yashkuru man lam man la yashkuru naasa la yashkurullah ku dul gërëm ku reconnaissant wul vis-à-vis wu nit ñi doo ko def par rapport ak maanaam li muy tekki mooy c'est parce que jikko jooju nekkul ci yow complètement moo tax su jikko yi ngërëm ak sant nekkee ci yow danga koy day dem ba law ci biir nit ñi jaami'u yow sa borom subhaanahu wa ta'ala yow mi nga xam ne yow yaay ci dajale ndax yawmal qiyaamati mooy dajale ñëpp mooy jaami'un naas li yawmal qiyaamati laa rayba fii sikki sàkk amu ci jaami'u moo dajale ñëpp ci kaw suuf parce que nit ñi ci suuf dañuy daje suuf si dafa nekk place bu nit ñi di daje ci bu ñuy dund ak bu ñu deewee alam naj'al arda kifatan ahya'an wa amwata xanaa defuñu suuf si mu nekk place bu nit ñi di daje place de rencontre pour ñi dee ak ñi dund pour ñi dund ak bu ñu ñu dee nit ñi bu ñu dund gis ngeen ñu ngi ni daje rek ni ci noonu gars yi bu ñu deewee ci suuf dañuy daje foofu tamit ahya'an wa amwata sama borom subhaanahu wa moom mooy ki nga xamante ni lépp moo ko dajale boole bind mooy jël lu ko neex dajale ko ci ku ko neex moo tax jaami'a ah, tur la bu garaaw a garaaw d'ailleurs saaru alquran yi gis nga alquran ni mu dajalee mboolem xeet xam-xam yi saaru alquran yi 114 la mooy jaami'a ah. ndax jiim 3 la alif 1 mim 40 ayin 70 muy 114 yaa majiidu yow mi nga xamante ne yow yaa jiggi dayo ci tabe ndax tabe di joxe rek sama borom subhaanahu wa rabbi yow sama borom yaa kabiru yow mi nga xamante ne yow yaay ki rëy yaa mu yaa yaa ki màgg astaghfirullah kabiru yaay ki màgg yaa muqsitu yow mi nga xam ne yow yaay ki maandu maanaam yow yaay ki nga xam ne da bëgg ak maandute maanaam équité maanaam l'équitable ba lépp lu ci nekk da nga koy teg ci maandute noonu la ko wax suuratu Rahmaan wa aqimul wazna bil qisti wa la tubsirul mizan al al al al arda wada'aha wa avant was samaa rafa'aha ah ar-Rahmaan 'allama al-Qur'aan xalaqa al-insaana 'allama al-bayaana ash-shamsu wal qamaru bi hisbaan wan najmu wash-shajaru yasjudan was samaa rafa'aha wa wada'a al-miizaan allah ah allah tatxaw fil mizan allah tatxaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wala tuxsirul mizan ndax yàlla lépp da ko teg ci balance ci balance lépp da ko teg ci balance léegi mu ne asamaan si moo ko yëkkati wa sama rafa'aha wa wada'a al mizan ba pare mu teg lépp ci balance mu teg balance yàlla le fait que simple fait que ñun suñu lépp mu defal ñu xéewal loolu xéewal gu màgg la subhaanallah ba lenn lu ci nekk am na fu ñu koy mën a natte misaan mooy mandax lu ñu mandaxee mooy lu ñu peser poids voilà dégg ah ah le mu mu tegal ñu ko lenn lu ci nekk ñu xool nuñ ko mën a mandaxee kooku lu am solo parce que day tax nit ki du gaaw a juum ci yu bari ba subhaanallah suñu yaramu bopp daf ñu ci wutal misaan balance bokkut ak nag balance yi gars yi di teg di di di pesé di nag loolu tamit xéewal la parce que day tax nit ki xam fu mu toll fu kii nan la war na def attention ci alimentation et cetera du dëgg <laughs> ah mais la fait que par exemple nit ki su waree dina xam ban température ma par exemple moom la war a teg la war a mën a teg yaramam wala dit xam nga xam na ko xam ne lii dafa tàng bu ma ci teg maanaam loolu yëpp ay balance la yu yàlla def sa nopp danga nga ciy mën a dégg mu utal la ci balance ngay mën a xàmmee sa yëg-yëg say bët et cetera sa xel waaw hmm? ah, alaat ah? hmm? tàpp xaw fin misaan bu leen kon beew ci balance ci nattale yi tout le temps maandu leen wa aqimul wazna bil qist teg leen maandu te ngeen teg ko ndax sa borom subhanahu wa ta'ala moom mooy al muqsit mooy ki maandu ba pare mu ne wa inna allaha yuhibbul muqsitina yàlla dafa bëgg ñuy maandu ñi nga xamante ne dañuy àtte ci dëgg du ñu parparloo yàlla rek leen di tax a jóg al azim yàlla mooy ki nga xamante ne mooy ki mooy ki rëy ki en fait euh, kibr al kabir ak al azim ci wolof dafa naqaree déterminer parce que léeg-léeg kabir day tekki ku mag xam nga kabir mooy ku mag ku mag moo tax saxir mooy ku ndaw diggante kabir ak saxir bu ñu nee le grand ak le petit azim mooy ku rëy xam nga rëy tamit kabir day tekk rëy mais kabir màgg la gën a tekk kon mais al kibru mooy rëy al rëy la ko wolof yi di waxe mais màgg màggulu la en réalité màgg màggulu mooy al kibru léegi <coughs> euh, al mooy rëy yaatu rëyaay mooy tey par exemple loolu contraire am mooy xaqiir ku sew mooy lu sew ku sew buñ naan kii dafa am yaram ak kii dafa sew wala nit ki day ku ku la ku màgg la ak ku tu ku sew la mooy ku doyadi la buñ naan waa ji dafa am jikko ju màgg wa innaka la ala xuluqin azim yow da nga am jikko ju màgg ci kaw jikko yu màgg yi ka teg yow yent bi sallallahu alayhi wasallam bokkut ak ak xoola soo contraire kii de dafa sew bu ñu ne diw moom dafa sew mooy jikko yi muy yor jikko yu bon rek la benn baaxut yàlla nañu yàlla sàmm léegi euh, sans borom nag ta'ala mooy al-kabir mooy al-azim mu ne ci hadith qudsi mu ne al kibriya ridaa'i wal azamatu izari fa man naaza'anii fiihimaa shay'un alqaytuhu fi naari wala ubaali alkibriyaa u mooy di màgg màgglu di ngand ngandlu mu ne loolu mooy ridaa yi mooy mbalaan bi nga xamante ne moom laay kaalawoo comme ni naan kaalawoo al azamatu rëy nag di maanaam mooy màggaay maanaam contraire sew di wane ni yow tu important tu es grand tu énorme et cetera loolu mooy mu ne rid isaar yi mooy sama làmbaay xam ngeen làmbaay xam nga euh, rida ak làmbaay man rida mooy lii tegu ci kaw yére bi tegu ci kaw nga koy laxasoo di ko mën a kaalawaale woo isaar mooy li nga xam ne moom ngay teg ci suuf mooy genre mooy comme genre sër yooyu nga xam ne day wàcc ba ci ah, ba ci yeel yi loolu mooy isaar boo leen gisee ñii dem ñii dem Makka ñii kii di ngeen ci télé bi da ngeen leen di gis noonu maanaam li ñuy sol lool isaar la tudd mu ne fa man yàlla nag ne benn bi mooy sama kaala bi mooy làmbaayoo mooy làmbaay gi voilà mooy làmbaay bi ci des mooy sama isaar mooy làmbaay waaw bi ci des mooy làmbaay bi isaar bi mu ne képp ku xëccoog man ci ñaar yooyu benn dama koy sànni ci biir safara te du ma ko faale du ma sa duma ci faale dara amul dara lu ma ci faale sama yoon nekku ci xam nga en fait noonu la waxee tamit ne subhaanallah <laughs> ne doomu aadama bi soo defoon lu tolloog suuf si ba mu fees ba ci asamaan si ci ay bàkkaar waaye nga ñëw wëlbati ku jéggaluma danaa la jéggal te sama yoon nekk ci duma ko sax faale yéen doomu aadama yi su fekkonte ne ki gën a baax yéen ñëpp dangeen a am xolu ki gën a baax ci yéen yor ay jikkoom yor ay doxalinam du yokk sama nguur gi dara te du ma ko sax faale sama yoon nekku ci su fekkonte ne kenn ci yéen jinne yeeg nit ñi law kaan am na insakum wa jinnakum ala qalbi afjari qalbi ala afjari qalbi rajulin minkum lam yanqus mulki shay'an wala ubali su fekkonte ne kenn ci yéen dafa yor jikko ji nga xamante ne yéen ñëpp jinne yeeg nit ñi da ngeen a yor jikko ji gën a xolu ki gën a bon ci yéen ci wax doxalin jëfin yépp du wàññi sama nguur gi dara te sax sama yoon nekku ci du ma wàññi dara faalewu mu loolu kon mais rëyaay kon ak màggaay yooyu ay mbiru borom bi la subhaanahu wa looloo tax nit ki daa war a wàcc moo tax man tawaadaa lillaahi rafaa képp ku wàcc sa bopp te yàlla tax yàlla dana ko yëkkati wàcc sa bopp ci kanamu yàlla d'abord d'abord ci kanamu nit ñi tegu ci waaye wàcc sa bopp ak ñàkk fayda du benn parce que il faut que ñu bañ a jaawale xam nga jikko ju baax ju ne day nekk tout le temps ci diggante ñaari jikko yu bon jikko ju baax joo gis hmm. dafa nekk ci diggante ñaari jikko yu bon moom tout le temps mooy nekk ci digg bi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne xayrul umuri awsatuha li gën ci mbir yi mooy bi ci gën a digg doomu sa bopp dafa nekk diggante rëy ak ñàkk fayda kersa dafa nekk diggante ñàkk kersa waaw ak ak ak ba tey ñàkk fayda maanaam mooy maanaam mooy bañ euh, euh, ak ak ak surtout ragal nit ñi ñeme am fit am fit dafa nekk ci diggante doxe di xaru wala fi sax war nañ ko daw ba rëcc ci ngóor la bokk du dëgg ak yambare ak maanaam ragal ak ragal maanaam jikko yu tabe tabe dafa nekk ci diggante di yàq ak nay mm-hmm. jikko ju baax joo gis dafa nekk ci diggante ñaari jikko yu bon moo tax maandute nekk muqsit ku maandu équitable di def te yàlla tax loolu moom mooy te dangay jikko yi mm-hmm. yallaahu yow yàlla xaw yu yow mi nga xam ne yow yaa ki am kàttan sama borom subhaanahu wa ta'ala mooy ki am kattan al quwwa mooy la force bokkut ak al qadir dinañ ci ñëw insha allah al qudra qawiyu mooy ki am doole kon qawiyu mooy ki am doole la force al qadir mooy le puissant ki am kattan ki am kattan ñoom ñaar am na am na différence parce que qawiyu ki am kattan ki am doole contraire maanaam al al al quwwa bi tekki force contraire bi mooy ak dof bi tekki faiblesse mooy néew doole al qudra bi tekki puissance maanaam am kàttan compétence al ajz mooy contraire bi bi tekki incompétent mooy ñàkk man dara mooy nekk nit koo xamante ne parce que tey bu ma nee euh, est-ce que man ngaa am nga doole joo yanoo gaz bi boobaa yanu bi loolu mooy am naa doole bi mooy am naa kuwa su fekkee ne aw ma vraiment doole pour mën ko téye yanu ko loolu mooy dama mooy aw ma vraiment aw ma force mooy daif loolu mooy daif mooy kon dañ naan daif dama daif par rapport loolu bu fekkente ne nag xadir la xawiyu la maanaam xadir mooy tey bu ma ko yanoo ma gis ne yanu naa ko avec simplicité voilà indilu ma benn coono kooku ma ne xadir am na kàttan gi maanaam am na puissance do kàttan gu ko may mu yóbbu bu fekkente ne nag dama koy yanu mais mu may indil problème <laughs> may balancé wu kooku mooy aji <laughs> kooku mooy incompétence ah kooku mooy incompétence waaw waaw. jaam nan la ñu wàccee boppam jaam ni muy wàccee boppam ci kanam boromam subhaanahu wa taala première bi d'abord mooy mu nangul ko mbuumu jaam gi parce que loolu tax abdu ñu tuddee ko abdu parce que abdu que euh, al ibada moom la ñuy wax moom mooy xaayatul zilla mooy dayo toroxlu wàcc sa bopp nit ki nga xamante ne moo le fait nit ki nekk jaam mooy le fait nga wàcce sa bopp wàcce moo tax ñu naan tariqun muzallal boo gisee arab yi dañ ko yoon woo xamante ne dañ koo yàgg a joggi yàgg koo joggi ba mu tracé wu loolooy tariqun muzallal gis nga booy booy booy seet fi ñu am ay ñax mbedd yi da nga koy gis tariqun muzallal boo xoolee Kébémer même bu fekkee amul tëli mais nga gis mbedd yi yëpp amul ñax amul ñax li ko waral mooy dañ koo yàgg a joggi mais sinon fi ñu dul joggi da ngay gis mu am ay ñax yu ma sax voilà loolu mooy mu muzallal ndax da maanaam loolu mooy toroxlu nit ki nag le fait que mu yegg ci dayoo toroxlu wàcce boppam ci kanamu boromam mooy nangu na mu teg ko lu ko neex ci wàllu ay àtte mu tegoo ko ci wàllu mu tere ko mu bàyyi ci wàllu mu digal ko mu def ak ci wàllu mu teg ko natt bu ko neex mu nangu ko ndax moom mooy boromam ba pare nag ànd ak ne xam ne matalugu ko ba tey ay xàqam wat noonu toroxlu boobu ànd ak xam ne am na kàttan ci def ko lu ko neex moom yàlla te lépp lu mu ko def tooñu ko mooy torox na ci kanam boromam subhanahu wa wàcc sa bopp nag ci kanamu nit ñi mooy nga bañ a rëy rëylu bañ a ngand ngandlu bañ a am jikko ju bon ci seen kaw bañ a am yëg ni yaa leen gën parce que ngëneel amul jàmbaare amul ndimbalug yàlla moo am du leneen amul amul fii kenn ku fi mën a wax lenn ne lii moo tax ma mel nii wala lii moo tax ma am lii amul loo def ba am dara am na ku def fukki amul li amul amul li nga am lu waay def ba dara fekk ko ca am na téeméeri junni yu def la même chose te ko ca fekk fekk ko ca amul fii amul leneen yàlla daal moo fi nekk di def lu ko neex ci jaamam yi nit ñu war a nangu loolu toroxlu seen kanamu borom subhaanahu wa taala loolu war leen yóbbee ñu am humilité ak modestie ci biir nit ñi tamit yàlla nañu yàlla defal loolu yeneen ci bi sallallahu alayhi ba mu gënee mel noonu ci biir ñépp ci àdduna bi sallallahu alayhi ci la nekkee ki gën ci jaamu yàlla yi ci la gën a ñépp sallallahu alayhi wasallam kon xaw yi yow mi am kàttan mox si yow mi nga xam ne yow yaay peeg ñëpp maanaam peeg leen en nombre yow xam nga ñëpp ñaata nit lañ nombre exact bi àdduna amee ba léegi ba muy tukki ñaata pepp suuf ñoo am yàlla xam na ko asamaan si lépp lu ne <laughs> yaa ngi tooñ te léegi ci lañ jóge ci tooñ baaxul waaw non mais de toute façon jéem koo xam bon à ma connaissance amul njariñ man sama xam-xam mooy amul njariñ li ma xam bokk mhm. bari xëy na xëy na amal na ñeneen njariñ mais en tout cas le commun des mortels moom xam ñaata pepp suufu am ci àdduna bi amul leen njariñ loolu loolu est-ce que xam-xamu sax mën na ko gëstu gis loolu. lan dafa am suuf yu nekk ci kaw suuf am suuf yu nekk ci biir suuf wala ay calculer pepp yi foo jëm. <laughs> waaw de toute façon amul njariñ ay ñaata biddéew am ak. yooyu bariwul njariñ. Mhm. sans borom xam na leen te am na sagesse bu tax benn bu ci nekk mu def ko mhm. sans borom subhaanahu wa taala mënoon jën bind benn nit kese. mu remplacer yeneen nit ñëpp mais kenn ku ci nekk le fait que nga exister dafa am sagesse spéciale bu ne ci yow te li tax nga continuer di dund mooy am na ma sagesse bu borom subhaanahu wa ta'ala ba pare am na njariñ goo def goo nekkee ci kaw suuf bis bu nit demee ba amatul benn njariñ ci kaw suuf yàlla da ko fi jële waaw yàlla du bàyyi ci du du <laughs> mission bi jeex na waaw sa mission bi jeex na al mu'idu yow mi nga xamante ne yow yaay delloo si nit ñi yowmal qiyaamati lépp lu rëcc nit ñi yow yaa koy mën a indiwaat mubdi yow al mubdi yow mi nga xam yaay tàmbali lépp yaa tàmbali mbind nit ñi yaa leen bindoon ci tàmbali bu ñu deewee yaa leen di delloo si loolu moom mubdi ak mu'id lenn lu ci nekk fokk mu am début lépp nag toute chose a un début début yu mbir yépp nag yàlla la ba pare moom mooy delloosi lépp lu mu bëgg si lu fi nekkatul woon subhaanallah même espèce yi dañuy apparaître loo dañuy apparaître instantanément mais sans borom moo leen apparaître mooy almubdi dañuy disparaître aussi mu ñuy disparaître yàlla moo leen moom moo jeexal loolu saa yu bëggee indiwaat espèce boo xam te ne existé woon na avant moo koy indiwaat saa yu ko neexee moo indi as-samadu yow mi nga xamante ne yow yaay ngënk bi maanaam as-samadu dafa am ay sens bu njëkk bi mooy ki nga xam ne moom mooy ki am li ñuy tuddee as-sumdatu mooy loo xamante ne maanaam biir bi dara newu ci xam nga tey buñ ne poto bu plein mooy dana lafu sumda poto bu plein xam ne amul dara amul espace ci biir sans borom nag amul biir amul biir te li ñu xam mooy lu amul biir du am biti lépp loo gis mu am forme day am biir ak biti du dëgg xataa sama yére bi am na biir ak biti mais le fait sans borom subhanahu wa mel noonu moom mooy as-samad mu am beneen sens mooy mooy sang bi nga xamante ne ñépp moo leen noot as-samad sang bi nga xam ne ñépp moo leen dominer mu am beneen sens mooy ki nga xam ne ñëpp dañuy aajowoo jëm ci moom bu ñu amee aajo ci moom la ñuy dem obligatoirement te moom du am aajo ci kenn ko mooy as-samad moo tax lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bu ñu yeggee ci waahidul ahad insha allah dinañu gën a yaatal loolu insha allah al yii mooy yàlla mooy sa borom mooy kii dundal al-mumiit mooy kiy rey ñaari tur yooyu moo ko amee moom mooy kiy dundal lépp lu dund moom mooy def ak dund ci lu ko sopp xeetu dund yi nag dafa may ay façon am na ñoo xamante ne dañuy dund dund gu ruux am ñoo xam ne dañuy dund dund màggaay ñun dañuy dund dund gu ruux du dëgg garab yi dundu màggaay lañuy dund même ci ñun subhaanallah am na ci ñun suñu parti yoo xam ne dañuy dund dund màggaay te duñ dund dund gox mooy comme karaw luy dund dund màgg ak we wey lépp luy dund ak bu dee pitax yi seen ah, pitax yi dafa am ñaar en bu dee yax bi parce que xam nga plume yi dunq yi dafa am euh, euh, dafa am bant dunq bi ak cuq-cuq dunq yi moom la jox cuq-cuq noonu lañ koy waxee riche li nga xamante ne mooy bant bi loolu dunduk ruux lay dund li nga xam ne moom mooy cuq-cuq yi kooku dunduk màggaay lay dund moo tax sax ci fiqh moo tax fuqaha yi di soxla masala yooyu xam lan mooy dund dunduk ruux ak lu dul dund dunduk ruux pour mën a àtte lan mooy sobe ak lan moo dul sobe ci medd lépp luy dund dund rox ci medd sobe la lu dul dund dund rox ci medd du sobe léegi loolu benn affaire la mu am dund goo xamante ne dafa gën a jég dafa jéggi loolu yépp te mooy lépp lu nekk ci àdduna bi mi ngi dund waaye dund gi muy dund sama borom subhanahu wa def gi mu def ci moom dund day nekk dundin woo xamante ne nit ñi duñ ko mën a gis ñoom maanaam ñoom ci seeni waxi bopp duñ ko moo boole ci dund mais sinon lépp yàlla daf ciy def dund ndax wa im min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum amul dara lu dul mi ngi sàbbal fu mu toll di sant boromam subhanahu wa ta'ala waaye nag yéen doo leen comprendre ni ñuy sant lu dëgg ah, moo tax nit ñi bu ñu jógee fii ci àdduna moo tax àdduna da gis lépp dafa noppi mel ni amul dara lu dund ba mu des animaux yi ñuy xam waaye allaaxira aljana léppay dund moo tax mu ne innama hadhihi dunya hayatu dunya addu dunduk àdduna gi mataa ak pomit rek la ak pomit kese la wa inna daar wa inna al la hiya al xayawaan gis nga mu ak xayawaan utiliser expression bi comme ni mu utiliser rahmaan nag mooy dund gu rëy ga ci nit ki ci moom ci jëmi boppam parce que dundoom dootul jeexati mais aussi ad àdduna foofu léppay dund moo tax comparé ak àdduna àdduna en fait ab mbalit la ab poubelle bala masbala bala mooy sën voilà sën la xam nga sën mm-hmm. voilà adduna sën la boo ko comparé ak day ñëw en fait danga naan bismika allahumma non subhanaka allahumma subhanaka allahumma mu ñëw te foofu noonu comme ni al yenent bi wax sallallahu alayhi wasallam yulhamuna tasbiha wa tahmida yul kama yulhamu kama yulhamuna fi hadhihi dunya an nafas àllaxira nit ñi yàlla daf leen di yenkewal maanaam da leen di inspirer daf leen di révéler maanaam naturellement ñuy sàbbaal yàlla ak di ko sant comme fii ni muy inspirer nit ki muy nooyi nooyi nga yëg ko ngay nelaw nga yëg nga toog nga kii nga bàyyi ci xel bàyyi woo ci xel ngay kii yaa ngi nooyi amul effort booy def aljana tam noonu la mel nit ñi amuñu effort bu ñu def pour di tudd yàlla ak di ko sant di amul mais la fa xew moom aljana soo bëggee dara da nga naan subhaanakallahumma mu ñëw le simple fekk nga xalaat ko parce que comme foo tollu yaa ngi nekke le simple fait nga xalaat ko rek day ñëw te boo bëggee garab mooy mooy na ko alxuraan waxe alquran dani yaa ngi perturbé alquran dani ci garab yi bi mu naan euh, am na nu mu ko waxe waaye ci suratul waqi'a tufaan mi daan xol ba yaatu jokkoy ba bay dafa kasi man laa fakkatim mayet xel wala fa taman bon ala kulli xaal en tout cas garab gi boo ko daggee boo bu bu euh, boo gisee masalan benn mango bu nekk ne nga bëgg ko mango bi day dagg ñëw nga consommer ko ànd ak ne yow consommer ko waa àjjana yëpp suñ ko bëggoon dañ koy nekk même mango boobu ba pare mu des fa mhm. waaw ba pare mu des fa moo tax foofu góor ñi dañu am ay soxna yu bari ay ulul ay yu baree bari jigéen ñi fay dem dañ leen di defal seen solo seen mbaaxaay taar day day nekk ci ñoom taar dañ leen koy defal taar selon seen mbaaxaay donc ñoom ñooy dàq urul ay ne yaneewoon ya yañ fay fekk ñoom ñoo leen di dàq mais benn jëkkër lañu am ah. mais seen jëkkër jooju comme dafa am benn marché bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam tudd suuq suwar la tudd marché la boo xamante ne ay jëmm ñoo fa ne jëmm bu ci nekk nag le fait seen jëkkër di mën a sol jëmm yu bari day mel ni am nañ jëkkër yu bari waaw ba pare jëmm joo bëgg ci marché boobu mën nga koo am te bu ko waa aljana yëpp bëggoon dañ koy jël mu ànd ak jëmm ja des fa yàlla nañu fa yàlla yóbbu sans borom nag subhaanahu moo def dund gu mel noonu mu yii moom mooy joxe ak dund almumitu mooy ci joxe ak dee mais dee en réalité du dara lu dul toxoo ci dund dem ci geneen dund dee mooy loolu boo déggee ni diw dee na mooy bokkatul suñu àdduna bi mi ngi ci beneen àdduna bu bokkut bii loolu lay tekk ndax xel ak xol mën nañoo dee mais ruux du dee déedéet ruux du dee moo tax naan ko irji'i ila rabbiki dellool ci sa borom mais bakkan nag day dee wa ma kaana li nafsin an tamuuta illa bi idnillah wa ma kaana li nafsin an tamuuta la walaa ya'lamu nafsun ma za taksibu ghadan ma laa ya'lamu nafsun bi ay ardin tamut moo tax bakkan day dee <coughs> moo tax nit ki su fexee ba bakkanam dee <coughs> nit ki su fexee ba bakkanam dee ci àdduna ndax ruuxa fi ak yaram ak bakkan ruux ak yaram ak bakkan nit ki su fexee ba ruuxam ba bakkanam mu noot ko mu dee ruuxam day jël dessus bi bu ko defee nag mu daal di mën a visiter asamaan yeeg suuf si univers yi gis ne ndekete univers yëpp copie du dara lu dul moom ci jëmmi boppam mooy photocopie bi moom ci boppam univers bi yëpp mi ngi taxaw ci biir jëmmam ndekete loolu lay xam mooy fakashak naa anka ghita'aka ndax bakkan bi dee na léegi nag moo tax alquran lu ñu ko tuddee sakaraatul mawti sakaraat mooy sukuraatu de xam nga sakar mu ngi jóge ci ak as sukkur bi tekk màndi bànneex yi leer yi ngay gis di ko contempler sa digganteeg sa borom subhanahu wa moo lay jox bànneex bu kawe boobu mooy sakaraatul mawti mais sinon bu dee yéefiri ñoom xamaraat la ko tuddee ñoom affaire bi day tar ci ñoom bu metti mais nit ki sukuraat dee moo tax nit ki mën na dee fii ci àdduna moo tax deewal ci àdduna su ko defee dootoo deewat laa yazuquuna fiha al mawta illa al mawtata al ula boo dee fii ci àdduna jeex na dootoo deewat waaw ñooñu amattanaa isnatayni wa ahyaytanaa isnatayni yéeféer yi ñoo ko wax ñaari dee yooyu mooy dee gi gu njëkk gi mooy avant ngay am boo judd nekkee boo juddoo dangaa ngaa dee boo juddoo judd nga après nga dee muy ñaar yoon dund gu njëkk gi mooy dund gi ngay dund bu nit ki la ne bu juddoo après mu deewaat beneen bi xam nga mooy avant ngay judd xam nga ci maam Adama alayhi salaam biñ lay seedeloo ndax xanaa du may seen borom ba nga naan enquête kooku dund am na du dégg waa léegi nag léegi nag le fait que judduwuloo fii ci àdduna bi parce que àdduna bi am nga fi dund mais dund gi dafa tuuti dafa doyadi nuy nuroog dund dafa négligeable moo tax nit ñi dañuy nit ñi dañuy nelaw suñu deewee la ñuy la ñuy yeewu gis nga tey la ñuy dund gis nga tey su fekkente ne nit ki dafa yeewu dafa dafa dafa nit ki su su su su su dee su kii tey nii su dee woon tey ji day remarquer ne ndekete moom dund woon moo tax ñi nga xamante ne rey nañ seen bakkan ba dund dund googu seen roox nag firéeku ñuy dund maanaam mu ñoom mooy loolu lañu tuddee mooy loolu nag dee googu ak dundu roox googu yëkkatiku firéeku googu loolu la moom la suuf yi tuddee fatul akbar du la nag moom moom moom la ñu fatul akbar bu boobaa nag dangay ngay am découverte univers bi lépp nga gis ko ni mu taxawee ci turu yàlla yi meloom yi ni mu màgg ngay gis yàlla kéemaanam yi nga gis ko ci sa bopp ndekete yow adduna bi yëpp dafa taxaw sa bopp loolu rek gis xam ko mais dund ak dee ci loolu loolu la en fait nit ki nag su su su su suy suy nelaw tey kii nelaw bay gént moment boobu muy gént buñ nekk woon lii nii du yow lii yi xam nga lan la maanaam yow instant bii nii li ngay dund du réalité du ko comprendre mais bu yewoo lay doo nga xam ne ndekete ci li mu nekkoon loolu gént la tudd du dëgg niki noonu su deewee su su nit deewee day xam ne ndekete dund gii mu doon dund fii ndekete du woon dund fële dëgg dëgg mooy dund ba mu des ñi nga xamante ne ñoom dee nañ ba pare dee nañ rey nañ seen bakkan moo tax ñooñu dañuy toxoo fii ci àdduna bi dem ci beneen àdduna bi sans jaar ci dee duñ jaar ci dee dem directement te dee en réalité du dara lu dul comme ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax ne yawmal qiyaamati dinañ indi dee teg ko ci kaw sirat diggante aljana ak safara mu yor forme am kuy mu weex te rafet moo tax ki bëgg a dee moo tax shahid bi martyr bi comme dafa bëgg a joxe dafa dee sa borom ne seede leen ni deewul tax taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwaat ki ñu rey ci yoonu yàlla bu leen wax mukk ne dafa dee bal ahya en kay au contraire ñi ngi dund mu ne déedéet wala tax sa banna bu leen njort sax ne dafa dee ñu ngi dund parce que moom dafa ñeme dee attaqué ko xar mu weex moom boo ko ñemee dem attaqué di ko dalay ragal moo tax doot yow doo doo bokk ci ñuy dee su fekkente ne nag dangaa jël xar mu weex moomu yow da nga ragal la fait que xamoo ko moo tax nga ragal ko dee ñi ko xamul ñëpp dañ ko ragal ñi ragal dee ñëpp mooy dañ ko xamul defe ne dafa mel ni gaynde wala yooyu dafa raglu dafa kii fekk déedéet xar la moo xamante ne dafa lewet xar mu rafet la <laughs> yawmal qiyaamati yawmal qiyaamati nag lañ koy cëral rendi ko së xanoo ku ko ngay rendi sayyiduna Yaxya ala nabina alayhi afdalu salaam <laughs> Yaxya Yaxya xam ngeen mooy lan mooy kii dund dund gi nga xamante mooy Yaxya kii dund <laughs> ki nga xam ne day continuer di dund lool mooy Yaxya moo koy rendi bu ko defee nag dee dootul amati ngi tox nag dem ci geneen dund boobaa waa safara nag tiit tiitaange goo xamante ne day jéggi dayoo dootuñu ñu xam ne léegi jeex na c'est fini pour ñoom waa aljana tamit kontaan kontaan mbégte goo xamante ne tamit du am limite mais li nga war a xam tamit mooy ne ñaari tur yii mooy almuhyi ak almumitu kii kiy joxe dund ak kii joxe dee sama borom subhaanahu wa taala da leen a meloo te mu nekk loo xam ne dafa perpétuel waaye bu ñu demee ba aljanna al muhyi mooy lan mooy continuer al mumitu day daal di jeex ay doxalinam day daal di jeex ndax dee amatul ñu wax waa safara xuludan wala maw sax leen foofu te doo leen deewati ñu wax waa aljanna xuludan wala maw sax leen foofu te doo leen deewati waaye li nga war a xam tamit mooy ne ñaari tur yooyu sama borom subhaanahu wa taala daf leen di appliquer da leen di mettre en application bi leen meloo ci biir adduna bi comme ni mu ko meloo waaye Allah ba nga xamante ne comme ni ñu ko waxee woon keroog ni nga duggee ci saal bi lu noonu nga fi génnee ci diggante bi sama borom subhaanahu wa taala jëlee na sa jëmm ju changé la defal la beneen jëmm génnewaat changé la defalaatal la beneen jógewaat fi ay centaines de fois ci bis bi ay millions yoon al muhyi ak al mumitu di awante ci nit ki on se baigne jamais deux fois dans parce que tout le temps affaire day changé perpétuellement day changer guddi yeeg bëccëg yi nuroowuñu jegewoo woo nañu maanaam ay kem lañu ay kem lañu waaye nuroowuñu kem mooy semblable nuroo mooy ñu tolloo égaux semblable nañ mais duñ ay égaux guddi ak bëccëg moo tax guddi gu nekk ak mel na mu mel bëccëg gu ne am na mu mel ak la fay xew ak la fa sama borom dogal mooy al muhyi mooy al mumitu ar-rauf mooy ci ñeewante jaam ñi subhaanahu wa taala albarru mooy ci nga xam ne dafa fees dellu baax yallaahu yow yàlla ñu yem wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi